kon nag bu ñu gisee lii ñu mën a jàll ci beneen euh, xadis non pas xadis non <laughs> beneen xisaal bi beneen xasla bi bopp muy xisaalul fitra al istihdaad mooy ñaareel bi kon pare nañ ci alxitaan walillahi alhamdu wal minna euh, lool pare nañ ci foog naa boo on a euh, am na yoo xam ne am na lu ma naan am na yu ma ne woon dina ko xam ne sama xel demu ci nii mais garaawul liñ ci gis noonu daal dinay baax wallahu ta'ala a'lam léegi nag ñu jàll kon ci deuxième bi kon hadith sayna Abu Hurayra bi yoneen saa saam dane waan Abi Hurayra radiyallahu anhu an nabi saa saam naw xaal fitra xamsa aw xamsun min al-fitra al-xitaanu premier wal istihdaad léegi nag mooy al istihdaad waaw boobu moo ci tegu léegi lool fan la jóge ñu déglu al imaam al-Haafiz Ibn Hajar rahmatullahi alayhi li ñu wax mu ne qawluhu wal istihdaad bi muy saral mu ne mooy xaala boo xam ne amul tomb istif'aal ci sàkku jëf lu jóge wala di def dara ak benn mbir minal hadiidi waaye ci li nga xam ne mooy fer mooy weñ nga xam ne moom ngay utiliser mooy paaka wala rasoir mu ne wal muraadu bihi liñ ci namm fii nag mooy isticmaalul muusa fii halqi sha'r min makanin maxsuus min al jasad mu ne liñ jublu al-istidaad fii nag mooy li nga xam ne mooy di jëfandikoo li nga xam ne mooy al muusa al muusa mooy paaka fii xalq sha'r mooy ñoom lu bari lool la caayoo lool lañ doon def mais ñun am nañ ay rasoir am nañ ay ay ay ay ñu tuddu Abdullah tondeuse yooyu yëpp même la waaw kon mu ngi noonu mooy kii di ko jëfandikoo fii xalq sha'r ci di wat li nga xam ne safa euh, karaw min makaanin ci bërëb boo xam ne maxsuusin min al mas jasad boo xam ne bu jagoola bu ñu xam la ci li nga xam ne mooy yaram mu ne qiila wax nañ wa fi ta'bir bi hadhihi al wax mashru'iyyat al-kinaya léegi euh, nañ bañu ñu àgg bala ñu àgg foofu kanta al imam an-Nawawi rahmatullah alayhi moom bi muy saral yi ci al-Minhaj mu ne wa amma al-istihdaad kanta al-istihdaad muy mu ne fa huwa xalqul aana loolu moom mooy wat li nga xam ne mooy naq comme ni nga ko waxe fii ci Riyad bi ne al istihdaadu xalqul aana wa huwa xalqu sha'r alladhi hawla al fayr mu ne al istihdaad nag mooy euh, ci Riyad bi comme ni ko fi jànge mooy wat karaw naq waaw xam nga utiliser paaka kese la wax wala ak weñ yooyu mais lan mooy wane ne mooy xalqul loolu li ko leeral mooy hadith sayyidatu Aisha bi radiyallahu ta'ala anha di ci tegu wa an Aisha an radiyallahu anha yonent bi saa saa bi muy tudd foofu tuddul istihdaad waaye da koo tudde beneen baat wa halqul kon ñu xam ne kon utiliser muusa googee di paaka boobee wala rasoir bi wala langa xam ne moom la ñuy wate ngir lan la wat fan alaana muy naq muy pubis voilà muy loolee kon loolu mooy al hmm? mooy eh, raser gi ngay raser eh, pubis bi mooy ci biir bi ci suufam waaw fa biir bi jeexe jumbax bi ca suufu jumbax bi xam nga am na biir bi day àgg day continuer léegi nag bala ngaa àgg ca pëy ba am na fooy dajeel foofule frontière u biir ba jëm ca pëy ba loolu mooy al mooy naq léegi nag al imam an-Nawawi rahimahullah kon mu ne kon loolu la mooy al istihdaad isticmaalul hadiid wa hiya al muusaa voilà foofu wa halqul aana te mooy jëfandikoo mooy utiliser li nga xamante ne mooy alhadid wa huwa Muusa mu ne mooy al Muusa mooy mooy eh, paaka bi léegi bu ñëwaatee li al imaam al haafiz an-Nawawi ibn Hajar rahmatullahi alayhi doon wax eh, eh, ci fii nii léegi kon al imaam al haafiz an-Nawawi ibn Hajar léegi dañuy wax ba li mu wax ba pare buñ bëggee delloo dellu leen te li mu wax am na yu imaam an-Nawawi wax yu moo xam ne da ko reprendre amaana dañuy yem ci moom li mu wax kese après euh, buñ gisee yoo xam ne gis nañ ne soit jàpp nañ ne euh, jar na euh, leeral wala boog gis nañ ne amaana loolu ci ñun li ñu foog mooy du lu gën a dëgër dinañ ko wax insha allah mu ne kon aliste daaru kon biel xaayil mooma la léegi kon mu ne ginnaaw mooy kon wal muraadu bi istimaalul muusaa fi xalq ash-sha'r min makaanin maxsuus min al-jabal mu ne qiila mu nee nañ wa fi at bi haadhihi al-lafza al kinaayati mashru'iyatul kinayati amma yustahya minhu voilà mu ne li yonent bi saa saa moo al waaw ci hadis bi même bu dee ne wax nañ la hadis sayyidatu Aisha bi nee na xalqul ana waaye mooy loolu dañ ciy jànge ne man nga di jëfandikoo ay kàddu yoo xam ne pour nga bañ a wax directement li nga bëgg wax mais loo xam ne boo ko waxee ñëpp xam ne lii nga ci jublu loolu lu sharia yoonal la ci loo xamante ne en général nit ñi dañuy am kersa di ko tudd voilà waaw naq yeeg yu mel noonook ah, mu ne eh, waaye lool à condition ida xasala al ifhamu biha wa aghna an at-tasrih mu ne loolu à condition euh, mooy euh, nit ki lay déglu dina xam li nga bëgg a wax te tamit euh, bu boobaa te loolu dina doy doo soxla di jaar ci digg bi moo tax sharia loolu la loolu règle sharia la lépp loo xamante ne nii mbir la moo xamante ne en général ci aada dañuy am kersa di ko wax di ko tudd bu dee am na leneen lu ñu mën a wax loo xam ne ñépp ñi ñuy waxal dinañ xam ne lii lañ ci jublu loolu mooy li yoon loolu la sharia yoonal ñu waxe noonee waaye nekkul ay man na ay kii ma ne voilà ñëw di tudd koy jigéen ñëw jaar ci digg bi ni ko wolof yi loolu xam nga loolu daa nekk loo xam ne daa am kersa nit ñi ñu am dañuy am kersa di ko tudd noonu léegi bu ñu waxee pëy jigéen rek ñépp xam loolu jarul nga ciy jaar waaye nag bu dee daa nekk foo xamante ne ñoom xamuñu loolu bon seen wolof leerul mais am nañ moo yooyu xam nañ ko mais boo nee pëy xamuñu waaw soit boo leen ko mënee wax ci beneen làkk boo xam ne nga ne leen par exemple euh, euh, ci beneen làkk boo xam ne ñoom amaana ñoom ci ñoom du loo xam ne ñoom dañ dañ ko dafa am euh, kersa ci noonu wala ñi koy dégg di ko utiliser ñoom bu dee boobu duñ ci am duñ ci ci la ñuy gën a am mooy kersa loolu mën nga utiliser lool si sinon bu dee ne yooyu yëpp nag tegu na ne lool kiiwul nga door a wax kàddu gi li nga xam ne moom ngir nga leeral ngir nit ñi mën a comprendre mu ne walladi yazharu mu ne man nag li feeñ sax que istihdaad bii euh, au lieu njàngat mii ma ci ma ne mën nañ ko ci jànge li feeñ sax damaa foog ne anna zalika min tasarrufir ruwaat que ne xadi euh, ne istihsan loolu dama foog ne lenn ci ñi xawla solo xadis bi ñoom ñoo ko waxe noonee mais du yonent bay saa saa ma ko waxe lool mu ne lu tax mu ne waqad waqa li tax ma jàpp lool man imaamul xaafis xajar ndax rot na fi riwaayati an-Nasaa'i rahmatullah alayhima rot na ci riwaaya xadis bi imaam an-Nasaa'i rahmat fi xadis abi Hurayra hada xadis sayna abu Hurayra bi naan al-fitratu xamsa aw xamsun min al-fitra foofu mu ne hada at-ta'bir ci Euh, istihdaad à la place mu ne xalqul aana xam nga sànq dama ne la hadith sayyidatu Aisha bi mu ne la mais waxuma la lool sax imaam al an-Nasaa'i ci boppam rahmatullah alayhi moom bi mu ko ëndee Seydina Abu Hurayra dana Yonent sallallahu alayhi wasallam xalqul aana la wax voilà kon bu boobaa nag le fait que ñu ne ñuy jànge loolu mooy kon day wane ne istihdaad kon euh, baat kàddu boog est ce que nekkul comme l'imam al-Hafiz di wax ne lenn ci yi ñooy ñi nga xam ne. Eh, ñoo ko waxee noonu ndax xamoon nañ ne loolu eh, buñ ne istihdaad loolu lañ ci jublu mu ne wakadaata na ko noonu fi hadith Aisha liñ waxe lool eh, ñu waxoon sànq bi mu naan al ashru min al fitra bi muy tudd wa xalqul aanati kon ak wat li nga xam ne mooy naq léegi nag mu ne wa anas al musaar ilayhima ak hadith sayyidatu anas sayyidina anas min qablu inda muslim te imaamu muslim rahmatullahi alayhim daal di daal di koy daal di koy indi mu ne euh, léegi après mu indi waxu ki nga xamante ne mooy waxu al imaamu Nawawi euh, boo xam ne nag waxu ko ci minhaj bi waaye ci kii lay wax parce que minhaj bi sànq gis nañ ni mu wax mooy mu ngi ko indi ci euh, al majmu' ak yooyu mu ne wa qaala an-Nawawi al muraadu bil 'aana ash-sha'r alladhi fawqa dhakari ar-rijaal dhakari ar-rajul wa hawaalayhi wa kadha ash-sha'r alladhi hawaalay farj al-mar'a voilà mu ne euh, li nga xamante ne nii euh, non mooy al minhaj rek da koo waxee neneen ay kàddu benn lañ voilà mooy c'est la même mooy li mu waxoon ne li ñu jublu nag ci alaana mooy karaw gi nga xamante ne moo nekk ci kaw pëyu ku góor ki ak li ko wër pas ci kaw rek mais li ko wër dangay ngay gis ba xataa ba ci eh, eh, eh, li nga xam ne euh, mooy pëy bi ci suuf fi muy laal ci suuf loolu lépp ak li ko wër loolu lépp loolu lépp la bu ak jóge ci naq bi wër loolu lépp dañ koy tuddee xalqul aanati waaw mu ne wakada naka noonu ash-sha'ru alladhi hawla hawalay farjul mar'a ak tamit karaw gi nga xam ne mooy sax nekk euh, ci kaw naqu soxna si jigéen ñi ak tamit li ko wër voilà loolu lépp loolu la léegi kon gis nga lii nag dafa am solo gis nga euh, mooy firi yii lan mooy aana parce que bu yoneen saa saa mais xalqul aana képp koo xam ne firee woo ko ca départu firi ba nañ nañ ko firee foofu la masala yi léegi fan lañu war a di wat foofu lay ñëwee kon imaamu Nawawi dale na mooy pëy bi li wër pëy bi naq beeg li wër pëy bi góor jigéen a ci yam mu ne waaye war na xala te imaamu Nawawi toxal na moom moo ko wax loolu mu ko doon indi wax na ko ci minhaj an abi al abbas ibn Surayj jële ci abu al abbas ibn Surayj rahmatullah alayhi annahu kana moom nee na ash-sha'ru nabitu hawla halqati mu ne mooy karaw gi nga xamante ne nii dafa sax nekk ci mooy bën bënu gannaawu nit ci buy dem di tuu di di di buy dem euh, àll fi nga xaman li nga xamante ne nii mooy fi muy génne la ko wër karaw gi sax foofee loolu la loolu mooy alaana léegi nag mu nekk ci kaw noonu nag ka kaw noonu mu ne fa taxsuru min majmu'i hada istihbaabu xalqi jami'i ma ala al-qubuli wad-duburi wa hawalihima wa hawlahuma mu ne kon ci kaw nii mooy am nañ boo boolee ñaar yi ñii ne xalqul aana aana kese nekkul fi nga xam ne mooy euh, euh, naq bi ak pëy beeg li ko wër waaye gannaaw gi bën bënu gannaaw la ko wër gannaawu nit ki muy derrière am la ko wër mu ne boo boolee ñaari wax yi mooy kon bu boobaa kon bu yonent way saa saam ne xalqul aanati bokk na ci sunnaa yonent yàlla alayhi salaatu wassalaam mooy wat li nga xamante ne mooy naq kon bu boobaa du naq kese lañ ci jublu kon alaana foofu day tekki waale li nga xam ne mooy ci kanam waaye tamit wat ci gannaaw mu ne kon loolu la kon euh, te kon li ñu sopp mooy wat ci kanam ak ci ginnaaw ak la ko wër qaala mu ne euh, wa zikrul xalqi li kawniha wal aghlab léegi nag le tudd yore saa saam ne alaana wat waxul natfu waxul buddi waaye mu ne wat mu ne li kawnihi ndax kat huwal aghlab li ëpp mooy liñ koy def mooy li nga xam ne mooy lañ koy wat foofee ci naq wa illaa waaye burul lool fa yajuuzu mën naa nekk li imaamu Nawawi moo koy wax ci minhaj imaam al-Hafiz di ko toxal ci moom wa illaa waaye burul lool fa yajuuzu mën naa nekk al izaala noo dindee karaw gi dindi karaw gi bi nawra nawra mooy euh, yi épilatoire yi nga xam ne ay mën na nekk këyit mooy yéen a ma ko gën xam wala boog ñi nga xam ne xam nañu ko waaw nga xam ne dañ koy jël teg ko euh, fi nga xam ne moom nga bëgg a wat boo ko xëccee mu ànd ak karaw gi voilà loolu an nawra mooy loolu mooy euh, yi ñuy épilé wu wan nat fii waaye tamit mën naa nekk ak guddi waaw dane nag xalku parce que moo gën a siiw moo ëpp luñ koy def waaye mooy ñeneen ñi moo utiliser an nawra mooy épilatoire yooyu nga xam ne pas crème bi mais mbir la boo xam ne papier boo xam ne da nga ko ciy teg euh, euh, euh, daal di koy xëcc karaw gi ànd ak moom waaw mu ne loolu mën naa nekk waaye buddi bi tamit nit ki man naa buddi loolee ci naqam waaw <laughs> waaw mu ne wa ghayri mu ne wan nat wa ghayri ma ak yeneen lu dul ñaar yi loo xam ne mën naa dindi mu ne wa qaala Abu Shama al imam al hafiz nag mu ne wa qaala wax na Abu Shama di sëriñam moom al imam an-Nawawi di Abu Shama rahmatullah alayh mu ne kanta moom al al al mu al aana li nga xam ne mooy aana bi al hadis bi di wax nii xalqul aana ci hadisu riwaaya imam an-Nasaa'i kon même hadis Abu Hurayra bi wala al istihdaar waaye hadis Sayyidatu Aisha bi tamit leeral que ne mooy euh, euh, xalqul aana te moom lañ nekk nii di ñaareelu fitra bi euh, mooy mu ne loolu al imam Abu Shaama nee na al aana boobu mooy ash-sha'ru naabitu ala rakab waaw ala mu ne mooy wat gu ñuy wat li nga xam ne karaw gi nga xam ne dafa sax ci ar rakab rakab nag du du pe du ar rukb ar rukab non mooy ar rakab mu ne wa huwa loolu rakab mooy lan man xadara min min al batni fa kaana tahta saniya fawqa al farj mu ne li nga xam ne dafa wàcc jóge ci biir bi mooy frontière biir ba niñ la ko waxoon sànk nekk ci naq bi mooy ci fi topp ci biir bi noonu wa fawqa al farj nekk ci kaw pëy bi waqiila am na ñu ne li kulli faxidin rakab voilà pooj boo gis am na rakab mooy loolee mooy ci wet yi tamit kon da ci bu ne waqiila am na ñu ne zahirul farji farji non li ñuy wax mooy li seen ci pëy bi karaw ga ca sax ci pëy bi ci kawam xam nga pëy bi euh, bu dee góor am na góor ñoo xam ne seen pëy man nay sax karaw voilà léegi loolu lay wax mu ne am na ñu ne loolu la zahirul farji am ñoo xam ne bu dee jigéen euh, li nekk ci kaw noon li li li nga xam ne day sax karaw gi sax nga xam ne mën na nëbb sax euh, awra bi mu ne loolu am ñu ne loolu la waqiila am ñu ne noo mooy li feeñ waqiila am ñu ne alfarju bi nafsihi sawa'un kana min rajulin aw mar'a am ñu ne mooy pëy bi ci boppam moo xam ci góor wala jigéen qaala mu ne wa yustahabbu imatatu ash-sha'ri 'an al-qubul wa ad-dubur mu ne sopp nañu daal di dindi li nga xam ne mooy karaw gi nekk ci kanam waaye ci ginnaaw bal huwa léegi nag euh, al imam Abu Shah mooy wax mu ne ba ba li am sax ba des mooy min ad-duburi ci ginnaaw awlaa ca la gën a xawfan ndax ragal min an eh, eh, ya'liqa yu'alliqa min min an ya'liqa shay'un min al-gha'ib waaw hmm? ngir ban an ya'liqa mu daal di eh, taq shay'an shay'un dara min al-gha'ib ci li nga xam ne mooy bu demee wanag la nga xam ne mooy génn ci moom am yoo xam ne bu dee ku am karaw foofu la bu dee ne dafa mën na faa des taq fa fala yuziluhu te du ko dindi al mustanji ki nga xam ne mooy setlu illa bil ma'ludul ndox waaw bu dee amul ndox nga xam ne kon istinja mooy di utiliser al euh, istijmar bi utiliser xeer yi wala papier yi mooy loo fomp léeg-léeg bu dee surtout euh, ni mu génne man na taq ci yenn karaw yi mu ne booloo tax nag yi ci ginnaaw loolu bu boobaa li nga xamante ne bu boobaa nag utiliser li nga xamante ne euh, mooy mooy di ko wat kon foofu daanaka fa la gën a yee yeeye sax kon waaw waaw nga xam ne waa ji yor ndox bu dee nit ki amul ndox moom Euh, du ko mën a dindi ak istigmaar mu ne qaala wax na wa yaqulu wa yaqumu mu ne te dina taxaw ak tanawuru makaanal euh, xalqi mooy li ñu waxoon jël ab kayit boo xam da nga ko ci teg mu xëcc karaw gi ci épilatoire yooyu matériel dépilatoire yooyu loolu dina taxaw place wat mu ne wa kadhalika naka noonu an natfu wal qas naka noonu buddi ak tamit mooy wàññi bu baax comme rasoir yi nga xam ne du ñu wat lépp loolu mën naa taxawal li nga xam ne mooy bërëb euh, bërëbu wat mu ne waqad su'ila ahmad mu ne te laaj na imam ahmad rahmatullah alayhi an ahdil aanati bil miqrad hein mu ne laaj nañ ko mooy di jël li nga xamante ne mooy wat karawu naq ak ab ciseau miqrad mooy ciseau mu ne ah imam ahmad ne fa qaala arju an yujzi ma yaakaar naa njortu na am naa njortu que ne loolu dina baax dina doy qiila ñu ne fan nat fu ñu ne ko waa ah imam waa léegi eh, eh, buddi nag mooy di buddi karaw naq mu ne imaamul ahmad ne qaala wa huwa wa yaqwa ala hada ahad mu ne am na kenn koo xam ne loolu man na am na kattanu def loolu naq di xëcc karawu naq loolu am na ku ko man <laughs> am na ku kattan ngir loolu <laughs> lool imaam ahmad ngir yéemu ci laaj boobu ak tamit est-ce am na loolu ku koy def voilà léegi mu ne wa qaala ibnu daqiq al-aid al imam al hafiz ba léegi mu ne al imam ibnu daqiq al-aid rahimahullah contemporain Imaamu Nawawi la moo ko mag woon cinq ans gin ko mujj euh, mujj koo génn àddina tamit euh, six cent vingt-huit euh, la gën a àddina Imaam An-Nawawi six cent trente-trois voilà mais génn àddina ay sept cent alors que Imaam An-Nawawi moo ko jëkk teel a moo ko njëkk génn àddina moo ko mujjee gudd juddu moo ko mujjee moo ko njëkk génna àddina rahmatullah alayhi al imaam Ibnu Daqiiq al-Iid ah, Maliki la woon Shaafi'i yi tamit en même temps di bind ci ñaari mazhab yëpp Eh, mu ne qaala ahlul lugha waa waa ahlul lugha nee nañ mooy waa langue bi alaana li nga xam ne mooy alaana sha'ru naba ash-sha'ru nabitu ala al-farj mooy karaw gi nga xamante ne moo sax ci kaw pëy bi wa qiila mu ne am nañu ne huwa ah, ah, ah, manbatu shi'ri mooy fi nga sha'ri manbatu sha'ri waaw sha'ri sha'ri mooy pëy sha'ri mooy karaw mooy fi nga xam ne fii la karaw gi di saxe voilà qaala wa huwa al muraadu fil xabar mu ne loolu nag loolu lañ euh, euh, jublu ci xabaru imaam euh, Seydina Abu Hurayra bi waaw mu ne wa qaala Abu Bakr ibn al Arabi kanta imaam Abu Bakr ibn al Arabi al Maliki moom rahmatullahi alayhi moom dane sha'rul aana awlaa shu'uur bil izaala mu ne karawu naq moo gën a yeey ci karaw yëpp ñu daal di koy dindi daal di koy wat li annahu ndax moom yeksifu day day day bari day day day tàmb day day gaaw di bari ah ba pare wayta labbadu fiihil wasax mooy salte yi dañ fay man di loger wu nekk fa voilà surtout fam ne bi xilaafi shaaril ibit ibit wuteeg li nga xam ne mooy karaw poqataan qaala nee na mu teg ci moom imam ibn al arabi al maliki rahimahullah wa amma xalqu maa xawla dubur fala yusra kanta li nga xamante ne nii mooy wat li nga xamante ne mooy nekk ci ad dubur Euh, mooy euh, gannaawu nit ki comme liñ ko waxe woon sànq loolu moom kenn ko yoonalul xam nga lii wute naag li ñoom Imaam An-Nawawi do ak ñële euh, <laughs> wax moom Imaam Ibn al-Arabi de qaala la wax al-Faakihi al-Imaam fi Sharh al-Umda rahmatullahi alayhi Sharh al-Umda bi muy sharh al-Umda mu ne annahu laa yajuuz loolu ah. daganul yellul ñuy wat ginnaaw voilà mu ne nag ah kada qaal walam yadhkur lil musta lil man' mustanada mu ne naka lii da la wax moom al imaam al waaye te tuddulul tere gim tere ne lool man la nekk fan la ko ana cëslaayam lan mooy wane la loolu manu la nekk alors que am na lu ñu romb ñoo xam ne dañoo firée ne aana boobu non seulement tekkiwul ci kanam kese waaye day tekki waale ci gannaaw voilà loolu euh, kon loolu la imaam al-Hafiz Ibn Hajar bi wax mu ne walladi sanada ilayhi abu sham abu shama qawi li nga xam ne moom la imaam abu shama sukkandiku mooy bi muy wax ne day tekki ci kanam waaye day tekki ci gannaaw loolu mu ne loolu lu dëgër la bal rubbama mu ne ak tamit li muy wax ne la fay génnee foofu bu dee nit ki surtout ay xeer lay utiliser wala du utiliser ndox man na bàyyi ay takk-takk yoo xamante ne nii ay salte salte yooyu yoo xam ne ay sobe la mu ne bal rubbama euh, euh, tasawwaru euh, tusawwaru wujubu fi haqqi man ta'ayna dhalika fi haqqi mu ne li am ba de sax man nañoo jàpp te imaginer waram ci àq ki nga xamante ne loolu daay ràññeeku ci moom voilà kaman lam yajid min al ma'i illa al qalil koo xam ne daa dem ci toilette yi waaye ndox mi mu am lu tuuti la manu cee setloo ba set wecc waaw léegi wa amkanahu te kooku mu fekk bu ko dina ko jàppaleel law an law xalaqa ash-sha'ra allaa ya'liqa bihi shay'un min al-gha'it yahtaju ma'ahu ila ghaslihi wala ila ghaslihi wa laysa ma'ahu ma'un za'id ala qadri al-istinja mu ne kii fekk waa ji non seulement ndox mu tuuti la am te bu wootee foofee dina mucc ci li nga xamante ne dara di lonk foofee di fa takk ci liy génn ci moom ci loo xam ne da koy soxla da soxla di ko raxas te amul ndox moo xamante ne mu yokku moo xam ne dina mat dëgg-dëgg ngir mu man set seetloo loolu kon mu ne loolu day mel loolu moom day dëgëral waxu ñoom imaam Abu Shama hmm? eh, mu ne wa qaala ibnu Daqiq al-Ayn mu ne al imaam ibnu Daqiq al-Ayn nee na ka anna alladhi dhahaba ilayhi ila istihbaabi halq ma hawla ad-dubur dhakarahu bi tariq al-qiyaas mu ne dafa mel ni ñi nga xam ne dañu ne eh, wat li nga xamante ne moo nekk li wër li nga xam ne mooy eh, ginnaaw gi Euh, xalqa fa bënu gannaaw gi fa buy dem àll foofee loolu daa mel ni ñoom ci qiyaas lañ ko jëlee a ah. qaala wal awlaa li gën a yee nag fii izaalati sha'ri huna alxalq mu ne waa bu dee ji wax ne dañ koo def kon li gën a ci dindi karaw ga fa ne mooy wat ittibaan ngir topp ndax hadis bi xalq la wax wa yajuuz waaye mooy euh, mën na nekk an nat fu buddi tamit bi xilaafil ibiti ku contrairement ak li nga xam ne mooy fuqataan fa innahu bil aksi ndax loolu contraire bi loolu ñëwaguñ ci voilà pokataan moom buddi la hadith bi wax natful ibiti waaw ni waaw mu ne li annahu ndax foofee tox tabasu tax tawu tax tabisu dafay laq tax tawu ca suufabal abu xura bi xilaafil aana ndax xet yu naqari dafay nekk moom pokataan euh, wuuteeg naq bi mu ne wax sha'ru min al ibit ah, karaw gi nga xam ne moo nekk ci li nga xam ne mooy naq bin nat ci bu dee dañ koy buddi euh, mooy loolu ñëwaguñ ci nañ bàyyi loolu euh, euh, ba loolu léegi nag euh, kon léegi lan mooy sunna ginnaaw wax yi lan mooy sunna kon ci wat bi premièrement dañ naan la léegi taxawal wat ci ginnaaw loolu dañ naan loolu insha allah nag mooy ne loolu imam Ibn Arabi quand même li mu wax al-Fakihi loolu dëgër na waaw loolu quand du loo xamante ne nii mooy lu ñu mën a ne loolu nañ ko teg nee parce que ñee wax dëgg yàlla aana moom ci arab yi li muy tekki mooy naq voilà waaw te amul benn lay moom moom dane kay amul lu mu tegal fa looluy wane ne loolu dañ koy tere waaye ñoom itam est ce que am na luy wane ne loolu da euh, yoonal nañ ko waaw wat ci gannaaw te lool ñuy wax ne manque ndox loolu moo mas a am ci arab yi ah yonent way saa saa fi mu doon dund Makka euh, ak Medina yooyu surtout yu ñooñ mais dañ doon manqué ndox te ñooñu li ëppoon liñ doon def mooy dañ doon utiliser ay xeer buñ demoon ci toilette yi te yonent way sa sam maso leen a wax wat leen foofu te mooy ihtimalaat possibilités yiñ ne loolu mën naa am yëpp kii wàllu kii dem te amul ndox mu bari wala matalul wala sa amul ndox day tàncu day utiliser ay xeer loolu da doon am foofu te yonent saa sam waxu leen ko kon nag ci kaw noonu nan lañ mën a waxe loolu euh, mooy bon man nañ man nañ ko def waaye que loolu euh, amul lëli amul sanad mais lii itam amul sanad te bu boobaa te te te li ñuy bañ fii mooy doon na xew dañ naan kon bu boobaa est-ce que sax waxu ñoom imaam al ibn ibn al arabi bi ginu la lëng voilà voilà <laughs> waaw parce que quand même hadith sayyidatu Aisha bi daa wax lu leer bu dee fi al istihdaad comme l'imam ash-Shawkani wax ne ah al istihdaad moom yenu na moo utiliser Musa utiliser yooyu man na yenu ci kanam ci ginnaaw waaye rek waaye dañ naan imaam al-Hasan ibn wax nañu léegi ne xadiisu ibnu Abu Hurayra bi riwaaya imaam an-Nasaa'i bi boobu xalqulaana la wax à la place day si daat wat karawu naq kon bu boobaa mooy naq la quoi loolu leeroon na liñ ne woon istihdaat lañu ko la ko leeral mooy kon naq lay wax waxul ci ginnaaw kon nag mooy boo nee dañ koo sopp ta boo nee sopp nañ il faut mu nekk loo xam ne day tegu dalil man nga ne ah qiyaasan comme l'imam Ibn Daqiq al-Eid ne daa mel ni ci qiyaas lañ ko jëlee wax yooyu bo man nga ko wax mais même bu ne yi ngay wax naan lool nga ci moytu yii di takk ak yooyu lool da doon xewaa jamono yooyu te yonent bi alayhi salaatu salaam euh, euh, euh, diglewu ko woon te gisuñu woon saxaaba yi radiyallahu anhum jëlee ci kenn koo xam ne da doon nekk koo xam ne da doon wat quand ci ginnaawam wallahu taala alam comme ni ko al imam ash-Shawkani rahmatullah alayhi waxe kon léegi nag euh, euh, mooy kon léegi lan mooy àttee xalqulaana dañ naan loolu sunna la waaw moo tax boroom xam-xam yi dañoo dëppoo ci ne loolu sunna la mooy du farata voilà suuf ci benn bërëb boo xamante ne ni ñoom dañ koy tudd voilà mu ne moo tax mu ne waqaala al imaam al xaafid rahimahullah mu ne waqaala an-Nawawi wa ghayruhu mu ne al imaam an-Nawawi ak ñeneen nee nañu as-sunnatu fi izaalati ash-sha'r al-'aana al-halq mooy sunna la Euh, euh, euh, li nga xamante ni mooy wat gindi karaw gi nga xam ne moo nekk ci naq bi mooy wate li nga xam ne mooy ak rasoir wala paaka wala yooyu fi haqqi rajuli wal mar'ati ma'an góor ak jigéen a ci yam mu ne waqad sabata te lool sax na hadithu as-sahih an Jabir fi nahyi an turuqi nisaa laylan mooy hadisam boobu yeneen bay saa saam ni tere nit ñi di ñëw seen kër te gis nañ ko fii ci bi Euh, di tegal euh, di fëgg sa waa kër di ñëw ci sa waa kër pas fëgg mais dikkal leen guddi voilà ci metteel noonu ngir lan lan la wax ngir li hatta tampashita sha'ifa la yeneen saa saa bu ko defee mu daal di wat karawam bi nga xamante ne nii moo cuqaaraloon non non mu mu mu peñe karawam di cuqaaral wa tastahidda al maghiba mu daal di wat fi nga xam ne mooy karawu naqamat yooyu la kon nag loolu euh, loolu mu wane kon ci xàqam loolu la am na nag ñoo xamante ne nii. ñu ngi wax ne non bu dee ci jigéen imaamu Nawawi mu ngi naan ginnaaw bi mu waxee lii mais lakin yata adda aslu sunna bi izala di kulli musil waaye dina euh, dina doxe sunna bi nit ki bu dee lépp loo xam ne mën naa dindi daal mu ne waaw moom al imam an-Nawawi mu ne wal awla fi haqqi rajul al halqa wa fi al halqu wa fi haqqi al mar'a an waaw moom man lii moom a jaaxal imam an lan la mën a waxee lii après mais li nga xam ne moo gën a yey ci àqu góor ki mooy wat bu dee jigéen nag moom na ko nekk da koy buddi waaw mu ne wastushkila loolu borom xamam ne li ne lii problème la am na fii dararan rigol imam ahmad doon wax sànk naan loolu kan moo ko man ndax am na lor boo xamante ne nii alal mar'a boo xam ne ci ndaw si bu ko defee waaw waaw wa ala zawji no seulement ndaw si mettit bi mu ci sax mais euh, loolu mooy boo ko buddee day xaw a ñagas loolu euh, borom këram buy bëgg bànneexu ci wol loolu da koy da koy gene voilà kon nag euh, loolu euh, loolu la quoi <laughs> waaw léegi nag euh, moo tax loolu loolu loolu am na yeneen yu ci wax waaye loolu lépp wal ilmu indallah mooy loolu lépp dara mbir mi xalqul aana la góor a jigéen a ci yam kantaa ñeen ñu naan bu dee am na tamit ñoo xam ne dañ naan bu dee xale bu ndaw la kooku li ñu sopp jigéen bu ndaw mu daal di koy buddi parce que moom deram day régénérer wu day ñëwaat lu baax daal di kiiwaat beesaat alors que bu dee mag mi moom bu boobaa moom na wat jigéen bu mage bi na wat euh, comme góor ki loolu yëpp amul dalil li nga xam ne mooy dalil bi mooy ma ne wat wat la wat la wax xalqul aana góor a jigéen a ci yam te al al rijaalu euh, li nga xamante ne mooy shaqaa'iqur rijaali fil hukmi quoi waaw léegi euh, am na nag loo xamante ne nii moom la boroom xam-xam yi di wax te ginnaaw bi nga xamante ne nangu nañ ne loolu sunna la ñu ne waaye bu dee nag ndaw si jëkkër moo ko ko laaj waaw kene yow léegi damaa bëgg nga wat sa kii bi sa naq bi loolu day nekk farata ci moom comme ni ko Maalikee Shafi'i yàgg borom xam-xam yu bari di waxe bu boobaa day nekk farata sinon moom euh, mooy wat naq nekkul loo xamante ne nii lu euh, farata la waaye sunna la wallahu taala alam nit ki daal mooy xool saabu bu ba war a gêner wala cause yoolu moom mu daal di koy def hadis Seydina Anas bi bi mu ne waqata yeneen saa sam daf ñu utalal defal ñu bañ a bàyyi li nga xam ne mooy bu di pokataan ak tamit euh, wat euh, naq ak yooyu ak tamit lelliwee euh, lu dépassé bu ñu dépassé quarante jours loo tekkul nañ ko bàyyi ba quarante jours mooy bu dee ne saa mooy buñ ko dépassé waaye mooy fekk bu dee ne avant quarante yi mat sax ñeent fukk yi nga gis ne war nañ ko dindi nga daal di koy dindi léegi nag mu des kon da gis ne kon lii sunna ci wàllu yi mooy wat léegi nag bu dee koo xam ne day jël papier teg mu dindi ko loolu it euh, baax na waaye li nga xamante ne mooy kanta teg ay buddi pour jigéen nga góor wala nangam yooyu moom amul voilà bu dee nag nit ki moom jàpp na ne moom buddi bi man na ko ah loolu euh, ku ci li imaam Ahmad wax kon moo ci dëgër voilà <laughs> kon loolu euh, lu ama am solo léegi nag mu def est nit mën naa mais est-ce que nga demander nit mu daal di lay watal sa naq loolu benn masala la boo xam ne ñoom dañ koy wax ne <laughs> voilà non non loolu déedéet bu dee ne lool ñaar ñi euh, kii kese ñoo ko man mooy ñaar ñi sëy waaw ñooñ kese ñi nga xam ne ñaar ñiy sëy kese ñoom kese ñoo mën a am lool waaw parce que ñoom ñaar moo dagan kenn ki di gis awraay ah, keneen ki sinon manoo ñëw euh, di loolu kenn du ko defal keneen <laughs> waaw loolu lu am am solo la quoi <laughs> wallahu taala alam kanta eh, naan noono loolu day dindi muru a dañ naan antum ñaar ñi sëy loolu muru amu fa waaw dagan na ku nekk xool lépp keneen ki waaw bu boobaa watal ndaw si watal nakku eh, borom borom kër gi vice versa loolu lu dagat la lu mën a nekk na wallahu taala alam kon nag ci kaw noonee eh, ci lañu hmm?